léegi ñu teg ci xadis bi mujj wala ñu bàyyi bii di ñëw xaw na gudd tuuti mais bon xadis bi li muy wax bariwul ah waaw li muy wax bariwul xanaa ñu teg ko ci rek mooy dernier xadis ah <coughs> insha allahu taala al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis bii ni muy wax ne waanhu radi allahu taala aanhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahu qaal bayna rajulun bifalaatin min al-ard fasami'a sawtan fi sahaabatin isqi hadiiqata fulaan fatanahhaa dhaalika as-sahaab fa afragha maa'ahu fi harrihi فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة faqaala lahu yaa abdallah lima tas'alunii an ismii faqaala innii sami'tu sawtan fi as-sahaabi alladhii haadhaa maa'uhu yaquulu isqi hadiiqata fulan lismik famaa tasna'u fiihaa qaala ammaa idh qulta ammaa idh qulta haadhaa fa inni anzuru ila ma yaxruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa ciyali thuluthahu wa aruddu fiha thuluthahu rawahu muslimun rahimahullahu taala alxarra alardu almulabbasatu xijaratan sawda washarja bifatxi shiini almu'jamati wa iskaani rraa'i wa biljiim al imaamu alxaafid an-Nawawi lii mooy xitaam gi lii mooy dernier xadis di six cent soixante cinq cent soixante deux xadis cinq cent soixante deux bii mooy xadis bu mujj ci suñu bunt bu barkel bi walillahi alhamdu wal minna <coughs> mu ne anhu mu ne wa anhu xadis bi mu ngi koy ci moom ba léegi muy saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu jóge léegi muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na bayna rajulun yamshi bi nga xamante ne la benn waay di dox bi falaatin ci benn ndànd foy foy min al waa ji da dox ci suuf waaw ci ndand foy foy mooy benn désert waaw boo xamante ne nii moom la wolof naan falaa mooy ndand foy foy ci suuf fa sami'a sawtan fii saxaaba mu dégg benn kàddu ci biir nuage yi am am niir daa yëkk rek benn niir di robb benn nuage mu dégg benn kàddu ca biir mooy nuage yi nga xam ne musoo la day indiwaale taw mooy biy ñëw ngir tawal mu jekk rek mu robb <laughs> mu dégg kàddu ca biir naan isqi hadiqata fulaan waaw mel ni day wax li nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy toppatoo mbiru nuage yi <laughs> waaw mbiru niir yi naan ko naan ko alhamdulilah nan na dal nan dalal toolu diw hadiqata fulaan waaw toolu diw yow yow yow niir yi demal nga arroseel ma jardin wu diw ya toolam yana tooy xepp waay <coughs> fatana hazalika sahab ba ko defee <coughs> ah nuage yoo yële niir yoo yële jublu fa nga xam ne mooy toolu diw waaw toolu diw mañ ko wax waaw fa afraga ba mu ñëwee ba tiim toolam ya fa afraga mu sotti waaw maa ahu ndoxam ni mu duyoon yi nuage bi duyoon waaw fii xarratin ci benn suuf soo xamante ne nii al imaam an-Nawawi nee na alxarratu <coughs> mu ne alxarratu alxarra al ardul mulabbasatu xijaaratan sawda mooy suuf soo xam ne dafa jaxasoo dañ koo mel ni dañ koo solal ah xijaaratan ay xeer yoo xam ne yu ndaw sawda yoo xam ne dafa ñuul français naan un terrain un terrain pierreux moo boo xam ne daa bari <coughs> daa bari ay xeer voilà <coughs> loolu la nuage bi niir bi ñëw ba foofu daal di déverser sotti la nga xamante ne mooy taw bam yeboon ndox mam yeboon yépp mu daal di ko fay sotti waaw nga xam ne day am xijaaratan sawda day xeer yoo xam ne yu ñuul la te nekk yu sew mu ñëw sotti foofu taw bi yëpp mu sotti ko foofu nuage bi léegi nag ah <coughs> bi loolu amee fa ida sharjatun min tilka shiraji qad istaw'abat dhalika al ma bi mu fa sottee mu am fa ida sharja lan mooy sharja al imam an-Nawawi mu ne was wa sharjatu bi fathi shiini waaw shiin gu tooy ji da nga koy def maske ca kaw sha al mu'jama gi am ñetti tomb wa iskanir ra ra nga def ko sukun shar wabil jiimi bu la sar sharja bu la sar xa mu ne hiya ma mooy fi nga xam ne euh, ndox yi bu ñu wàccee foofu la ñuy nekk mooy cours d'eau waaw fi ndox yi jaar ba pare mu nekk yoonu ndox nga xam ne dañ fay roogalaat ba pare ñu mën leen ñu fay jaar tamit di fa nekkaale loolu mooy sharja mu ne léegi ndox mi nag ah fa ida sharjatun min tilka ci yi nga xam ne ñoo mel noonu nekk foofu ci ci ci jaarukaayu ndox yi cours d'eau yi boo xam ne qad istaw'abat dhalika ma ndox mi yëpp ci boobu nag la nekk daal di fay taaju nag waaw léegi ah kullahu ndox mi yëpp nee na fa tataba al-ma léegi nag waa ji déggoon kàddu googu waa ji doon dox ci ndaan foy foy di ca désert bi noonu dégg kàddu googu jóge ci nuage bi naan naan naan naan naan dalal naan dalal naan li nga xamante ne nii mooy toolu diw nee na nee na nee na mu fat taba mu dem nag topp alma ndox ma waa ndox mi fan lay wàcc mu topp nuage ba kon ba mu déggee lool mu topp waaw fa ila rajulun bi mu ñëwee fekk foofu ndox mi wàcc yëpp mu gis fa benn waay qa'imun mu taxaw fii yi ci toolam yuhawwilul ma'a bi mishaatin mu ngi yor benn peel ndox mi fi nekk comme que daa baree xeer muy puus xeeree peel bi ngir ndox mi utal ko yoon ba ni muy ñëwee ci garabam yi ci biir toolam bi fa qaala lahu waa ji bi ñëwee fekk waa ji di def loolu mu ne ko mais yaa abdallah mais yow jaamu yàlla bi masmuk lan mooy sa noo tudd qaala fulaan waa ji ne ko man damaay diw wax ko turam li bismi alladhi sami'a mu mu bi mu ko dee maay diw tur boobu la déggoon mooy tur bi nga xam ne moom la déggoon fi saxaabati ca niyaas ba ca niir ba mu ne ah, <laughs> ah kon waa ji la <laughs> fa qaala lahu léegi nag waa ji ni mu ko waxee turam ba pare nag mu ne ko yow waa yow <laughs> yaa abdallah waa yow jaamu yàlla bi li ma tasaluni an ismi waaw lu tax nga may laaj sama tur sax ah lan moo xew ba nga naan ma ba nga fekk ma fii li ma laaj naan ma lan mooy sa tur fa qaala ji ne ko ah man kat boo gisee ma laaj la sa tur kat man inni man sami'tu sawtan fi sahabi alladhi hada waaw <coughs> parce man bi may ñëw niyaas bi damaa romb bi nga xam ne moo fi wàcce ndox mii mii damaa dégg muy tudd sa tur waaw benn kàddu laa fa dégg yaqulu mu naan ca biir niyaat ba ca biir niir ba naan isqi daal di nandal arrosel hadiqat fulaan toolu diw lismika alors que yow bi ma la laajee tur tur bi ma déggoon mooy sa tur fama tasna'u fiha mais yow sa tool bi lan nga ciy liggéey ba tax nag nga am nag euh, euh, karaama gu toll nii karaamatul awliya la ah <laughs> lan nga def ba tax niyaat bi ma dégg kaddu ca biir niir ca ca niir ba ba nekk ci suuf di dox dégg borom bi dégg loo ma kaddu bu naan niyaal bi aywa demal nga daal di arrosé toolu diw ah lan nga mais lan ngay liggéey ci sa tool bi <coughs> fa qaala waa ji ne ko ah ama id qulta hada amma id qulta hada ah bu dee de loolu nga wax ne loolu nga dégg ci niyaal bi ci niir bi man de sama tool bi lii laa ciy def fa inni anzuru ila ma yaxruju minha bu récolte bi jotee góob ko bu dee lu ñuy góob la wala déq ko bu dee lu ñuy góob en tout bu récolte bi jotee mu ñor ba ma war koo euh, ba ma war a jël mbir yi bu ma ko xoolee ba jël résultat yi <coughs> jël production bi li tool bi indi yëpp fa ata fa atasaddaqu li may njëkk a def dama koy xaaj ñetti xaaj laay def lépp lu tool bi indi dama koy xaaj ñetti xaaj fa atasaddaqu bi sulusé benn xaaj bi ma daal di koy saraxe génne ko te yàlla tax waaw wa aakulu ma lekk ana man wa iyaali ak sama njaboot yi ma war a dundal sulusan beneen xaaj bi wa aruddu fiyaa sulusa beneen xaaj bi nag ma daal di koy jël delloo waat ko ci tool bi Allahu akbar mu ne rawaahu soloona hadis bi muslimun al imaamu muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi la ca suuf gisoon laaj bi mooy est que moom kese ñoo ko solo moom kese ñoo ko solo ñu ne la non sëriñam kese moo ko ci fekk di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu anhu al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba al imaamu Muslim rahimahullah mu ne haddathana nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb waaw mu ne sama ñaari sëriñ laa jële kii muy Abu Bakr ibn Abi Shayba <coughs> Abdallah Abdullah ibn Muhammad <coughs> al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad rahimahullah mu ne wal lafdu li Abi Bakr kanta kaddu yi may indi ci fii nii sama sëriñ bi ma njëkk a tudd moo ko waxe noonu qaala ñoom ñaar ñëpp nee na haddathana Yazid ibn Harun mu ne ki ñu nettali ñoom ñaar Abu Bakr ak Zuhayr rahmatullahi alayhi ma mooy Yazid ibn Harun di Yazid ibn Harun ibn Zazi Abu Khalid eh, al-Bukhari al-asli ñenn ñu ne waasiti la rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salama mu ne ki ñu nettali ma Abdul Aziz ibn Abi Salama di Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Abi Salama Maymun <coughs> Ah, al-Majishun le siiwe al-Baghdadi rahimahullah ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abul Asbaghi rahimahullahu ta'ala an Wahb ibn Kaysan moo ko jëlee ci Wahb ibn Kaysan al-Qurashi mawlahum al-Madani al-Mu'addib rahimahullahu ta'ala waaye Wahb ibn Kaysan Makki la en même temps rahimahullahu ta'ala hmm? an Ubaydillah ibn Umayr gis nga tàll li ñu guddee mu jëlee ko ci Ubaydillah ibn Umayr al-Laythi di Ubaydillah ibn Umayr ibn Qatada ibn Sa'd al-Laythi al-Junda'i Abu Asim al-Makki an Abi Hurayrata radiyallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu tudd li nga xam ne mooy xadis bi ñu gis léegi léegi xadis bi <coughs> xadis bi nga xam ne moom la imaam daal di mujjee lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi d'abord dañ naan la xadis bii nii muy mujj ci bunt bi imaam dañu ko bëgg a indil ne gis nga nit booy def ngir yàlla booy def ngir yàlla bul yaakaar ne borom bi dala fàtte déedéet te borom bi mooy tàggat yi nga xam ne yow du sa coobare la nekk xam nga taw du jaam bi moo koy déclencher du moo koy créer gaa gi ngi def ay pluie artificielle mais jariñut lu bari waaw dañ koy def léeg-léeg mu taw feneen wala indi beneen problème waaw wala yeneen ak yeneen. am na lu ñuy mais taw nekkul ci loxo jaam bi yow nag boo ragalee yàlla te alal bi nga yor nga nga ciy sant yàlla di ci ragal yàlla te àq yi la ci yàlla jox teg ko ci nga xam ci àq yooyee te di ko def ngir yàlla borom bi mooy tàggat yi nga xamante ne yow dépendre ci yow moom moo la koy tàggatal waaw waaw yow bu dee say waame say karam ak juud ak infaq ci yoonu yiw yi siqatan billah am kóolute ci sa borom xamal ne boroom bi nga am kóolute moom du la ba waaw borom bi doo am kóolute jaam doo am kóolute ci boromam boromam di ko bàyyi déedéet wala ni ila nafsi tarfata ayn boo ko gëmee boroom bi du la bàyyi ak sa bakkan ak dara tarfata ayn lu tel ne xef ak du la ko bàyyi lépp moo ko yoral sa moo la yoral sa lépp laa waaw yow sa lépp borom bee ko res waaw kenn du la ëpp xol mu dal waaw xam nga kii ab désert la da lay dox <coughs> bayna rajulun yamshi bi falatin min al ard ci ndànd foy foy désert <coughs> ah fii yo ah, mooy yooyu nga xam ne dara du fi taw mais comme que waa ji mooy tool bi gis nga li mu ne noonu la koy defe ñetti xaaj bu récolte bi jotee ñetti xaaj la koy def benn xaaj bi mu saraxe benn xaaj bi moom ak lekk ak boppam waaw wabtaghi fiima aataaka allahu daaral aaxira wala tansa nasiibaka wa wallahi waa ji loolu lépp la doxal mooy le gars yi doon wax xam nga lu ñu moom loolu la doxal te képp ku ko doxal fii ñun. siqatan billah lañ am wala siqatan bi bi bi bi Wall Street wala bi CAC 40 wala bi nan <laughs> suñu siqa fu ñu ko teg <coughs> ah CAC 40 ak les analystes wala ci yàlla nañ def wabtaghi fiima ataaka Allahu ad-daar al-aaxira nañu sàkku li ñu borom bi jox aywa nañ ci sàkku kër gu mu juga mooy lan saraxe ndax la nga saraxe loolu boroom bi wax na la da ko la koy téye la te dina la ko fay ëllëg waaye wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fàtte sa cër ci àddina bi mooy moom mu ne ah benn côté bi benn un bi wa akulu ana wa iyali sulusan benn xaaj bi man ak sama njaboot yi nga xam ne boroom bi dundal leen daf maa war te boo ko defee ngir roy ngir doxal sa ndigalu borom mujj nekk tiyaaba ngir yow waaw wa ahsin kama ahsana an-naas ilayk comme ni nit ñi rafetale ci yow mooy <coughs> saraxe boobu non seulement daaral aaxira yaa ngi ko ci am mais yaa ngi ci dox di rafetal ci sa mbokk ay ay nit waaye wa ahsin kama ahsana an-naas ilayk bi ci boppam borom bi day mel ni day wax ak yow gis nga ni mu dofile nekku fi di bañ ba nga koy ji mu naan doo doo ma ji ah, loo kii mu sulli déedéet mu nangu lool waaw mu na bada ba pare nekk koo xam ne mu abada daal li nekk koo xam ne lu tey lu lu dal la nga ñëw jékki jaara say peel say tracteur say nangam mu nangu rek nga ji def lu nekk ruuj def lu nekk def lu ne mu nangu rek waaw loolu moom mu la nangul bul ñëw bi récolte jotee nga récolte lépp fàtte ko moom ndax mu ëllëgee di nga ko bëggati doo koo ko amane loolu il faut gars di ci bàyyi xel <laughs> waaw lépp lu la jàppale woon ci sa production bul jël affaire yi ne ko tungaañ bàyyi leen déedéet loolu boo ko defee rek mooy ñàkk ngaa xam waaw mooy tool bi delloo ko rafetal gi mu rafetal ci yow borom bi dalloo ko mu dal lu nekk nga deg ko ci kawam di ci jéggiloo ay machine ay fas ay gëléem ay wala ay mbaam lu ne ay gopp di ko ci dóor ay pii yow it rafetalal jëme ci moom mooy lan ah li mu waraat defaat ko ci te ci yow lay dellu mooy lan mooy sa matériel de production bu ko sàggale waaw te lii mooy économie <laughs> lii mooy économie waaw mooy nit amul ne mbir yaa ngi dox ma ne attends <coughs> man daal sawaay sama sama tataa bi la illah man gars yi foogoon naa ne damay perte quoi mais affaire bi alal la waaye <laughs> man de remboursé naa la ma ko jënde woon te defaguma at en plus mais affaire bi ça rapport léegi léegi attention boo jàppee ne affaire yi yow yaa ngi jël di ci ah sa dund gi na neex ku la gis xam ne ah allah ji nag ah allah ji nag temps yii nag ah gisoo xesneer yi muy dóor <laughs> allah ji muy léegi <laughs> ñu naan allah ji te allah ji célibataire la woon ñu jekk rek daal di <laughs> lambub la lambub soxna matta am amuk taalibe waaw ñu naan déet alaaji di tabax <laughs> te alaaji da doon liggéey da doon da <laughs> léegi loolu c'est mais <laughs> dama lay laaj am na ñaari côté yoo xam ne waa ji wax na ko te yow dégguma ni ñuy décliner say affaire way ñàkk ni déggatuñu wa atasaddaqu boo waxu koo ko de wabtaxi fii ma atakal ataakallahu yaa alaaji daa déggoo loolu yel sàkku ci li la yàlla jox yow allah ji laa wax daaral aaxira yow def nga ko <laughs> waaye wa ahsin kama ahsana ilayk rafetalal ci lépp comme ni borom bi rafetale ci yow waa oto bii moom sa état bi rapporter la lii lépp mbaa yaa ngi xalaat di def révision yi di seetaat pneu yi huile yi rotule yi ak yi nga xamante ne nii ñooy pièces yi nga xamante ne nii usure da leen di jàpp yaa ngi koy yóbbu di def révision gars yi di xool est ce que amul luñ ci war a soppeek yooyu ak tamit cahier de kii bi carnet de révision bi yaa ngi koy respecté bu defee combien de kilomètres loolu ah demal nga changer croix bi nangam ak nangam ak yooyu yaa ngi koy def ah <laughs> loolu nag moom boo naw bokk ci na nga def attention rek <laughs> gis nga boo ko deful sa outil de production bi day jekk bu lay lâcher bi nga ci def lu triplé lu ëpp ñetti yoon la nga ci waroon a def boo ko defoon temps normal te doonu doonoo ko woon yëg bu doon da ngay topp révision yi année bu nekk wala kilométrage yi ñu la wax nga am loo ci def lu taw lay doon mais nga jàpp ne da ngay sakkanal di ko nag bañ ko cee def naa tax bu nga daw sax bu dem waaye affaire bi di gërëyee kanam waaye oto bi man daal sa waay <coughs> <coughs> sama kii laay tari man bon. aayatul kursi yu daal bi ma ko taree sama qul wallahu ahad ak falaq ak naas yi sawaay bismillah teg ci sama fatiha tukk mu tàkk eh, waa baax na borom fatiha de waxula lool <laughs> baax na <laughs> wallahi borom fatiha waxula lool borom aayatul kursi yu waxula lool <laughs> waaw baax na gis nga borom bi xam nga loolu la dana ne li ñuy wax xéewal yi mu ñu defal wal arda ba'da zaalika dahaahaa axraja minhaa maa'ahaa wa mar'ahaa wal jibaala arsaahaa mataa'an lakum wa li an'aamikum waaw borom bi si ginnaaw loolu le moo ko tàllal génn ci ndoxam ruisseaux yi dex yi ah wamaraaha ak caawoom waaw ngeen man di ci ute lu ngeen di naan di ci arroser seen tool yi waaye mu defal leen loo xam ne seen jur ji ngeen am dinañ ci man di lekk wal jibaala arsaaha moom moo fi samp li nga xam ne mooy yi ngir mu dëgëral leen seen suuf si ngeen ne mu ne lii lépp nag mataan lakum wal yanaamikum waaw dama koo def mu nekk loo xam ne mataan lakum koom la lu ngeen di bànnee xoole yéen nit ñi wali an'amikum ak ngir seen jur ji waaw mooy baykat bi boo bayee xel luwul nga jël lépp daal di koy dilapider ah yow ngooñ mi nga jël nga jël gerte gi <coughs> jaay wala defar diwlin ah lépp ngooñ mi nga jël au lieu nga jox ko nga dem jaay fas wi nag nga ne koy fas wi nga xam ne moom moom nga doon takk rek <coughs> di ko yóbbu mu lay doxal lu bari <coughs> waaw di la bayal nga ne nga dàq ko ci àll bi nga xam ne dafa dafa dafa nekk loo xam ne xonq nu cur amul dara nga ne ko demal fori loolu du xel waaw loolu du xel alors boroom bi nañu woon yii yëpp dañu koo defaloon mata'an lakum wa li an'amikum allahu akbar waaw loolu nit kee war a am tel waaw kon nag au minimum jëlal ci yi ngeen bay loo xamante ne moom danga naan lii moom dund fas wi la moom waaw <coughs> ah fas wi nga xamante ne nii moom sama maalaw wi waaw ah. moom lii ngir moom la sa matériel de production dangaa yor usine de lait machines yi na la leer ne ñoom itam dañoo soxla maintenance li ngay gañe am na loo xam ne da ko koo war a jël part boo xam ne teg ko nee doo ci laal mukk ngir machines yi la ngir defaraat leen yéwénalaat leen bu jaree nga gisaat yeneen yu gën a performant jëndaat leen nga jënd yeneen yu gën a performant nga jënd leen loolu yëpp moom la ñu oh, hadis bi di jàngal waa ji dane bi mu ne ko waa man yow mais nan nga def ba ma dégg ba tax ma dégg niyaas bi kon gis nañ lëkkaale bi mooy nit ki boo amee fiqatam billah jarul ngay tiit waaw di def te yàlla da nga am yàlla tax nga am kóolute ci moom moom yooyu yëpp moo la koy resal mooy loolu lépp moo la koy resal waaw moo la koy resal waaw ku bàyyee sa borom sa lépp sa borom ah sa borom moo lay yoral sa lépp waaw ku wàkkeerlu ci yàlla ah, fa huwa hasba waaw ku wàkkeerlu ci yàlla rek man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ku ragal yàlla ca lamu la jox alal yam la jox nga ciy génn àq ya ca war borom bi saa soo nekkee problème baykat nga problème ndox am na borom bi moo la koy gérer wa yarzuqhu min haythu la yahtasib te dina la wërsëgal foo xam ne yaakaarewoo ko woon wa man yatawakkal fa huwa hasbah te képp koo xam ne dafa wàkkirlu ci yàlla borom bi doy na ko waaw ah, inna allaha balighu amrah borom bi mooy jotale mbiram bi mu namm ngir yow kenn mënu koo fenq mukk dina agsi kon siqatan billah kii nag noonu la mel waaw ñu ciy jàngaale ci hadis karamatul awliya mooy borom bi parandoowam yi moo leen defal ay teraanga yoo xamante ne nii bu dee ci yonent dañ naan mu'jiza la xar baax la waaw mooy koo xamante ne nuages yi lañ dégg muy wax turam ñuy ñuy jox ndax moom ñuy jox boroom bi mu dégg ñuy jox digal nuage bi niir bi naan ko demal nga daal di tooyali toolu diw waaw ndax ñooñu dañoo am ay dañoo boroom bi moo par ñoom waaw loolu nag ba léegi day am bu kenn jàpp ne waa karamatul awliya am na waaye fuñ ne lii nga ne non non non gëwuma yooyu yow yàgg yi rek alors que li xeet yu njëkk yi am suñu xeet bii moo leen ci raw fuuf waaw <laughs> comme ni yonent way sa saam rawee neen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nga gis waa ji kon gis na dafa xaaj mbiram ñetti mbir waaw bu amee daal lu ko yàlla xéewale ci tool bi ñetti xaaj benn bi ngir way ñàkk ñi mu saraxa leen ko jox leen ko àq seen àq biñ am ci tool bi waaye benn bi du fàtte boppam ak njabootam ci ko yàlla booleel beneen bi nag mu wat ko ci tool bi waaw xam ne moos fii la yàlla defal sa teraanga bu ko sàggan waaw ëpp na lu garaaw la nit borom bi defal la teraanga ci lenn nga koy sàggane nag bam ricc la mu boobaa di toog di rëccu di mere koo xamante ne nii kenn defu la dara waroo woon a mere ku sa bopp moo tax liggéey boo ko yoree muy liggéey bu baax tabarkeel borom bi di la ciy fajal say soxla nga ciy jaamu yàlla bu ko sàggane waaw rien au monde bu ko sàggane sa place bii nga yor sa taabal bii nga yor sa bitig mbagg bii nga yor di ci am li ngay am bu benn waay bu jógee ne le par avion la yéeg tax nga ñëw di sàggane loolu bul benn waay boo xamante ne nii amanu alal moom moom pour naan la yii dafa metti yi dinaa la xamal yoo xamante ni danga koy def ngay am te doo sonn xamal ne kooku seytaane bu ñëw la nar laa yàqal bu ko nit waaw parce que alal moom ku ko bëgg di nga sonn xanaa borom bi def nga doon nit te boolewula ci loolu te loolu doo taxaw di xaar alal yu mel noonu nit da ngay nangoo ñaq ngir sa bopp waaw <coughs> ngir jaamu sa borom tabaaraka wa la daal di fekk sa ndoxu xar kenn du la bañ a toroxloo sa bopp toroxlu sa bopp yooyu déedéet ci nit ñi déedéet di toroxlu ci nit ñi déedéet kon loolu dafa am solo bul sàggane fi la borom bi defal li nga xamante ne nii mooy sa gagne-pain mooy li nga xam ne moom ngay dunde bu ko sàggane waaw moo tax kii ne man ah benn ñette benn bi dafa laa koy delloowaat waaw ci laay jël benn bi ma delloo delloowaat ko ci kon xadiis baa ngi noonu xadis bu am solo ah nga gis muy tamit leneen luñ ci jànge mooy la eh, eh, laqad kaana eh, li li kii doon wax <coughs> yonent bi suñu boroom doon wax ci waa kër Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ne ñoom kat bokk na nekk na laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab waaw laqad dëgg-dëgg kaana nekk na nekk na fi qasasihim ci seenum nettali ibratun ibratun ab waaraate leçon bu mag li ulil albaab waaye ngir ñan ngir boroom saalu xel yu ñaw yi yu sell yi te nangoo déglu alquran ak sunna mooy nettali yooyu ñu lay nettali comme yii yu yàgg yooyu xewoon wala expérience yu diw lii loolu daa war a nekk loo xamante ne nii rawatina yii nga xam ne ci alquran ak sunna la jóge daa nekk loo xam ne ibra la lu war a nit ki war cee jànge waaw moo tax dañoo am solo al qisas nga xam ne romboon na muy expérience di xool expérience ñu fi jaaroon